ne ah kon xal ne waaw waaw Abu Hurayra kon bàyyi leen bu leen bu leen ko wax bu leen ko waxati nañ def li Omar wax <laughs> voilà hadith baa ngi nii <laughs> lii mooy hadith bi intégralement waaw léegi lii lii nii euh, hadith bi boo seetloo kon bay gis nañ hadith bi kon lépp bi nga xam ne kon mooy dinañu al istighna di ci delluwaat ci li nga xamante ne nii anit takraar yow takraar buñ ñëwee ci euh, buntu bañ la wax quatre-vingt-quinze bi nga xam ne imam foofu nag da koo indi intégralement léegi dañ lay wax ne hadis bi lëkkaale mag bunt bi d'abord def nañ taxrij bi gisaale nañ affaire bi ni ko imaamu muslim tong solo ni mu ko indi rahimahullah hadis bi amul hadis yu mu fi niroo yu ñu jàll bien sûr waaw mooy ne Seydina Omar lii mu doxal bari nay jàngat yi nañ ci ñëw mais dañuy wax lëkkaale bi ak li jëm ci suñu buntu bi après ñëw ci jàngat yooyu insha allahu taala mooy Seydina Mu'aaz bi ñuy gis xadiisam bi ci buntu bi ñu nekk waxul ne woon ne yonent bi saa saa te fàttali nañ ko ci jotaay bii ñu génn bi Seydina Mu'aaz bi ko yonent bi saa saa mi mu ko woowee ñetti yoon waaw te xadiis boobu. waxoon nañ ne Seyna Mu'aaz ci boppam nettali na ko xam nga Seyna Anas a ko nettaloon te boobu dinañ ko gis dinañu ko gis eh, ci téere bii nii yàggatul waaw hadith bii di ñëw bii di ñëw hadith bi ñu war a gis hadith bi ci xam nga ñun ñu ngi ci hadith 424 bii di ñëw 425 bi ci teguwaat 426 boobee mooy hadith bi nga xam ne Seyna Mu'aaz ci boppam moo ko nettali boppam Seyna Anas xam bi mu nee ci ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi ko ci benn mbaam. mu woo ko ñetti yoon naan ko ma min abdin amul benn jaam yashhadu an la ilaha illa allah buy seede ne amul benn buur bu dee ku dul yàlla wa anna muhammadan te sayyidina muhammad abduhu sallallahu alayhi wasallam jaamam la wa rasulu nawam la sidqan min qalbi mooy mutayaqinan <laughs> doobale mu wax fii mu leer dëggug lool ci xolam lu dul illaa haramahu llahu ala naar borom bi xaraamal na ko ajja ki safara ku borom bi xaraamal aj safara keroog fan la lay dugal ajja faman zuhziha anin naar wa udxila al janna faqad faz la borom bi wax képp koo xam ne soril nañ la safara ëllëg dugal àjjana kooku mooy ci texe waaw kon sëy naa euh, euh, Mu'aaz boobu lan la waxoon dana woon yeneen tibari saa saam afala ukhbiru bi xam naa samay tabshiru mais yeneen tibari saa saam lii nga wax du ma ko xabaari nit ñi ñu bëgg yeneen tibari saa saam ci boppam moo ne ko déedéet idan yattakilu boo leen ko waxee dañuy yem ci lii ma wax en tout cas ñenn ñi du ñëpp <laughs> ah bàyyi jëf waaw mu ne fa axbara biha Mu'aaz Mu'aaz inda mawtihi ta'assuma gis nañ ne maa ngi liggéey ni yaa tey Seydina Mu'aaz wax ko ginnaaw ba muy waaj a génn àddina la ko wax ñoo xam ne assuré nu meluñ nii waaye tamit ah ngir bañ a nëbb xam xam-xam te loolu taxawoon nañ ci. ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba ñuy gis xadiis boobu am na riwaaya boo xam ne imaam Ahmad a ko solo ne Seyna Seyna Abu Sa'id radiyallahu anhu mu ne Seyna Mu'az non Seyna Jaabir wala Seyna Abu Sa'id radiyallahu anhu mu ne Seyna Mu'az ci boppam yonent bi alayhi salaam mujj na ko woon wax ne ko bu wax ko benn bés mu dem di ko wax dajeek Seyna Omar Seyna Omar ne ko taxawal Mu'az arrêteel ba pare bu ma gis yonent bi alayhi salaam lii nga nar a dem di ko wax mu wax ko ne ko yaa ko digal Muaz mu ne ko waaw mu ne ko damay bañ boo ko waxee nit ni yem ci lii yonent way saa saam ne Muaz bàyyi ko <laughs> wax la ko léegi ne xadiis eh, bi ñu war a gis bii di ñëw bi ci tegu Seydina Muaz foofee ci boppam loolu la wax na fa qultu ya rasulallah mooy bi mu naan xaqullahi ala al ibadi wa al ibadi ala allah xaqu yàlla te woo loolu taxawoon nañ ci tuuti waxoon nañ ci junnoon nañ ko bi ñuy gis hadith Seydina Anas bi ñu la wax sànq bi mu jël Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu bi mu nettalee mbiru Seydina Mu'aaz foofu da ne man bi ma yonent bay saa saa waxee loolu ba pare dama ne ko ya Rasulullah afala ubashiru nnaas mais yonent bay saa saa ndax du ma bëggal nit ñi qaala laa tubashirhum fayattakilu bu leen bëggal de ñuy del ñuy yem doy ci nga gis ne Seydina Omar radiyallahu li muy wax yonent may sasam ci moom constat boobu defoon na ko te am na ñum tere woon ne bu leen ko wax ndax damay bañ ñu yem ñu dellu ñu ñu yem ci jëf yi waaw ñu bàyyi jëf yem ci lii ma wax daal di ciy sukkandiku doy leen nekk façon <laughs> xalaat yi <laughs> murji ayoo yële <laughs> waaw benn kuréel la ci kuréelu euh, bid'a yi nga xam ne ñoo feeñ ci l'islam waaw nga xam ne yow lépp yow dañ jàpp ne daal gëm yàlla daal moo am solo waaw yow daal boo gëmee jeex na ak ah waaw yow daal boo gëmee <laughs> yëpp a ngëm yàlla woon yëpp a ko yemle waxu waxu nar la <laughs> waaw <laughs> mais ay njuumte lu mag la mooy façon yu mel noonu nga xam ne daal toog naan xool kekk am solo ba pare yow fuñ la fekk doo def lu baax teg ko rek ci ci yooyu yoo xamante ne yow da ngay rey diine ba pare jàpp na yow garaaw la maadaama nee nga laa ilaha illallah c'est bon non c'est bon y a pas de souci mais pourquoi vous êtes vous êtes tendu comme non laissez les gens vivre moom naan kon c'est pas grave comme ñu ngi naan laa ilaha illallah oh <laughs> yooyu ay affaire caaxaan la yeneen tubaab yi saa saa nag moom ci boppam tiitaloon na mbir yooyu xew moo tax mu ne woon. Seydina Muaaz bu ko wax waaw waaw mu ne woon Seydina Muaaz de bu ko wax de waaw laa tubashirhum fa yattakilu bu leen bu leen dëgal le bu leen ko wax waaw bu leen ko wax bu ko defee ñuy yem ci li nga xamante ni mooy loolee bàyyi jëf Allahu akbar waaw kon Seydina Omar deful lu bees te yonent bi alayhi salaatu salaam même bu dee xalaatam la dafa mujj ne nañ def li Omar wax comme li waxoon ci Seydina Muaaz fële li war a yaa bay ne Muaaz kon nañ def li li Omar wax mooy nañ bu ko wax nit ñi ndax fa yattakilu waaw kon lëkkaaleem ak bunt bi muy ginnaaw buñ leeralee lii ci wàllu am yaakaar ci sa boroom mooy boroom li yonent bi alayhi salaatu salaam wax képp koo xam ne mu ngi seede ne an laa ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu waaw képp koo xam ne dafa seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul yàlla mustayqinan biha qalbuhu mu leer ci xolam amul ci sikki sakka kooku alhamdulillah fa bashirhu bil janna man nga koo bégal aljana waaw kon ngëm yàlla yi allah borom bi suñu laa ilaha illa allah loolu boo ko gënee mu dëggu ci yow loolu nekk nga koo xamante ne daanaka bëggal nañ la mooy yow bëggal lañ la àjjana waaw waaye lii Seydina Omar wax ak yonent may saab saab loolu ngay moytu waaw bul ne wax naa laa ilaaha illallaah léegi man lu ma neex def dootuma jaamu yàlla di def bàkkaar déet wala ta'manu makrallaah bu leen am kóolute ci pexem yàlla njuuyi borom bi tabaaraka wa taala am kóolute de ndax borom bi tabaaraka wa taala ahe <laughs> Allah kan moo la ne nii ngay nii ngay mujje ah ku la ne nii ngay mujje sa laa ilaaha illallaah joon doo dem ba ci biir daal li ciy jénge waaw loolu <laughs> borom bi tabaaraka wa taala ñaata nit ñaata nit la ñu jox ay misaal ci alquran ñoo xam ne noonu lañ meloon ah kamasali al-insaan kamasali ash-shaytaan iz qaala lil-insaani kfur falammaa kafara qaala innii barii'un minka innii axaafu llaaha rabbal aalamiin misli bal'aam alladii tabahhara ilman kafaa zajran liman tadabbara <laughs> waaw misaalu Bal'am ibn Baawura alladhi tabahhara ilman kafa zajran liman tabahhara waaw noonu la ko borom Masaalik waxee <laughs> waaw mooy loolu borom bi di wax foofu ngir maña mooy tënku njuuyu borom bi mooy tënku pexe borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne ah. <laughs> saa su ne mooy fa'aalu limaa yurid de aji defaa koon lu ko soob waaw waaw aji defaa koon lu ko soob kon nag del vigilant tey delloo lépp ci sa borom te xam ne daal la mu wax ci xadiis sayyid yi yonent way saa saa waxoon te gisoon nañ ko xadiis sayyid Ummu Salama amul benn xol lu dul daa nekk ci diggante ñaari baaraam yi borom bi tabaaraka wa ta'aala mu leen di jàllar bi comme ni mu ko neexe waaw kon nag nañu def attention mu nekk masali shaytan fattalakul shaytaani misaala nag nit in qaala li insaani kfur waaw biñ ne nit ko aywa weddil waaw puusa ko ci mooy yàlla ba mooy yàlla xam ne yàqule na wanaa ko in in yow yaay yow yaay yow yaay ko kàlla yàlla yow yaay weddi inni bari'un minka xam ne waa ji rëccatu jeexama man koo rëcc tey rek la ko gaa di defar waaw mu ne man dañ naa ci yow naa xoot la inni ndax man nii ngay gis axaafullaha naa xoot la damaa ragal yàlla rabbal alamin mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi naa xoot la kon nag moo tax def attention bul ne ah hadis yi loolu la ñu wax kon nag ma bàyyeeku di def lu ma neex kallaa summa kallaa summa kallaa déet rombati déet rombati déet waaw waaw ndax kat njuuyu yàlla kenn du ko du am kóolute waaw afa aminu makra allah fala ya'manu makra allah illa al qawm al khasirun borom bi nee na ci suuratul a'raaf Allahu akbar afa aminu makrallah mais nit ñi dañoo am kóolute ci ci ci ni wóolu njuuyu borom bi waaw pexe borom bi fala ya'man doo gis mu day wóolu makrallahi pexey borom bi njuuyu borom bi illaa lu al qawmul xaasirun nit nga xam ne ñoo perte moo la doon wax fay boo fàttale ko amul benn sëriñ ku mu man di doon koo xam ne nee na maa garanti samay taalibe lu leen neex def wallahi am <laughs> waaw gaa nag ñooy ñëw ginnaawam nekk tamit lu leen neex walakin hada kenn loolu nar la man la nekk kenn amul sañsañ sañ wax lool kenn <laughs> kenn amul sañ-sañ wax lool waaw loolu kenn amul amul sañ-sañ bi mooy leen na am leen leen képp koo xam ne lii yonent bi saa saa wax lan moo ko gën garanti te yonent bi saa saa la ko wax ci xam ne amul benn jullit buy sikki sàkk ne yonent bi saa saa wax ni mais te xadiis yu daanaka mën nga ne mbir mi mutawaatir la ci ay saxaaba yu bari yi nga xam ne nettali nañ lu mel ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw mais mais garanti la mais est day tekki comme liñ doon wax xalaatu murjiya yi léegi man mu ma ci weeloo ma neex def mukk mukk waaw mukk loolu mën na nekk loolu. loolu man da nekk loolu loolu man da nekk noonu waaw ndax njuuyi yàlla moo tax bépp tariixa boo dem ci ñu am tariixa xatta bi gën a rëy mooy bii ni yonent bay saasaan bi wax li tax mu ne say naa moo al fa laa tubashirhum laa tubashirhum bu leen ko wax fa yattakilu mooy ndax day bañ ñuy am kóolute ci njuuy borom bi ci li nga xamante ne ni mooy pexem yàlla te borom bi moo ne kenn du am kóolu de ci pexem yàlla ñu dul ñoo xam ne dañoo perte kon yow boo melee noonu ak ku la mën ne mooy su sëriñ ñëw yëgal ne ci ñu perte nga borom bi moo ko wax waaw waaw moo tax chaque fois lépp luñ lay leen traité sans sàmm ci boppam moo leen ne lii nii ku la topp wala ku kii dina am lii garanti naa ko lii am na benn loo xamante nii tout le temps dañ la koy wax. di la ko répéteel dugal ko ci bopp bi yow mi koy wax taalibe yi da leen ko wax mu leer naññ gravé ko ci seen mémoire mooy al amnu di am kóolute ci makrallah na ko moytu waaw da am de bonne foi nekk ci mbir yi wala am yoo xamante ne ay rëccër ci la lay bu boobaa garaawul ku mel noonu la wax tawoon sariya bi ci boppam loolu bari da bari waaw. képp koo xam ne dafa euh, euh, leb alalu jàmbur am yéene hadith sayyidatu Maymuna radiyallahu anha yonent lay sa sàmbe ku am yéene fay bon waaye borom bi def manu koo fay ba dañuy génn àdduna kooku wala boog borom koy jàppale ngir fay bu amee yéene bi rek même bu génnul àdduna borom bi dina ko jàppale ngir fay waaw kooku bu génnee àdduna ci noonu te jotu koo fay borom bi ca magasin yu bari insha allah ci lay tibb fay ko ndax il était de bonne foi waa jooju il était sincère mais koo xamante ni da ngay nappaaji alalu nit ñi di ko def tey waaw di def lu la neex à la di saaga conscience u nit ñi ak abriya u yeeg borom alal yeeg ñi nga xam ne ñoo ab placé confiance yow waaw nga teg ko fan man moom ku ma yoreel bu ma deewee ba fayu ma la bu ma deewee jeex na kaza da ngay wax lu la neex woowal ban sëriñ la ko wax nga wax amut ça n'existe pas ça waaw seen raccourci yooyu ñuy wax di ko yombalal nit ñi ma daa amul amul <laughs> amul nañ ñoo benn sëriñ bu ne moom ay taalibe moo ko garantie yu la am te boolewu ci adamul am ni adamul am ni bi makri makri bi makri mooy tànn ko di wóolu pexem yàlla njuuyu borom bi ñépp ko am waaw waaw nañ leen la yow sëriñ bi ñëw ngir defar la moom lañ gisoon ci ak bii di wax ci jotaay bii ñu weesu weesu rahimahullah yonent yi yonent lay saa saam suñu borom yonent yi da leen a yónni ngir ñu fexe nit ñi bañ di lamboo bàkkaar yi tey jege seen borom waaw mooy xadiis wallazi nafsi bi yadihi law lam tuznibu la dhahaba allahu bikum wa jaa bi qawmin yuznibuun fa yastaghfiruuna allaha ta'ala sayaghfiru lahu moom xadiis yi ma ñoo niroo ñoo niroo lu ñuy wax amul benn yonent boo xamante ni nii wala nit koo xamante ni seen tànk nga jaar nga ñëw woo jaam yi ba ñëw ci yow nga leen di delloo ci mooy yàlla amut loolu amul képp ku la ko wax xamal ne kooku wax na lu wuteek lu am waaw bu dee nag pompeel ak jàpp ne loolu day wane ne sëriñam a rëy wax na lu amul te waxal na sëriñam loo xam ne demewut noonu waaw wala borom bi tabaaraka wa ta'aala mu ne wa waaw wala ya'murukum wala ya'murukum an tattakhidhu al-malaa'ikata wan-nabiyyiina arbaaban a ya'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimuun ah tàmbali ko woon ca kaw maa kaana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaaba wal-hukma wan-nubuwwata thumma yaquula lin-naasi kuunuu ibaadan lii min duuni Allaah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaban aya'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimun te suuratul Al-Imraan loolu la demee suñu borom ne maa kaana li basharin amul daa dafa yellul dafa jomb dafa mënul a ne c'est impossible li basharin ci benn mbindeef boo xamante ni amul prérogative bi amul sañ-sañ bi an yutiyahu llahu alkitab borom bi jox ko téere wal xukma jox ko la muy attee xam-xamu atte ba nga ca téere ba nam koy génnee di ko ci téere ndax am téere bi kese alquran kese ñëpp yoruñu ko lu yëpp ko est-ce que ku man nga cee génnee atte yonent nag borom bi da koy jox la tax muy génne ak tey ci biir alquran wala téere moom ko yónni ngir leeral ko jaam yi wal hukma wan nubuwwa def ko prophétie def ko yonent borom bi defal ko loolu lépp summa ginnaaw yonent boobu la taxaw yaqulu lin naasi naan nit ñi kunu nekk leen ibadan lii nekk leen samay jaam man <laughs> min dunillah wólli fi yàlla walakin li am liñ leen di wax mooy kuunu nekk leen rabbaniyin ko jox borom bi ñoo xam ne seen lépp leen koy delloo ci kii sama borom bi seen borom bima kuntum fexe melooy borom bi ngeen koy jikkoo bima kuntum di ko tibbee nag loolu fu ngeen koy tibbee ci seeni xalaati bopp nan ngay ko ci borom bi teg ko say xalaat bon j'espère que jaamu yàlla ñi war naa baax aywa nañ leen def déedéet bima kuntum tuallimuna alkitab ci li nga xam ne ngeen koy tibbee da ngeen nekk doon jàng ci téere bi li ngeen doon jàng waa la ngeen di jàngale ci téere bi fekk wa bima kuntum tadrusun fekkoon ñépp jàngoon ko borom ndax loo nekkul taalibe mënoo nekk sëriñ waaw la ngeen jàngoon ci téere tawraat zabur furqaan ak injil ak ngeen ci jàngoon di ko jàngale ci loolu ngeen di di def kon borom bi waaw lii la waxoon <laughs> faytaay wax naa la ko képp koo xam ne daf laa woone la ci yàlla la la ba pare feren ko laay ci yoon ne agsi leen ci man yem leen ci man fël ko lii la <laughs> ah parce que laysa huwa al objectif moom du objectif bi laysa huwa al murad wal waafidu moom lañ namm moom bu ñu ko nammee daa am leneen lu ñu namm ca gannaaw mooy suñu borom idil muriidu laa yuriidu abadan ghayra ridaakan ar-rahmaan wala mu rahmaan voilà bés bu juulee rahmaan amatul njariñ teg ko ak fa daa ko yaa murid <laughs> waaw yaa murid <laughs> waaw min al-bus min al-shuyukh yasta'lilu <laughs> ra'ayta xaw ma la waaw min al-mashayikh fadaahu yabwi <laughs> koo fi gis muy gat bi nga doon di jaay ne moo leen moom naw la woon doon yéen xamal leen tus ci seen wàllu yàlla lu dul di leen exploiter Bamba nee na fadaahu paxagul wàll yabwi yow ñu jëm ci sa borom ndax yow sa borom ar-Rahmaan nga nam alors que waa ji ci la la yemale waaw. ne la man maay terminus bi alors que borom bi yëgaloon nañu ne wa inna ila rabbikal muntaha dëgg-dëgg ca sa borom bi seen borom mooy muntaha ba ma nee fa firru ila kan ila Allah jëm ci yàlla laa leen wax waxuma leen jëm ci sëriñ diw ngeen fa moom bu dee sëriñ diw boppam lay ware te boppam lu dara ba la ku la xañ yàlla boppam la la war moom la borom bi di wax nii nag. ni est-ce que bi da leen defal lii lépp ñu woo nit ñi leen ci ba pare bañ ñëw ñu naan leen kunu ibadan lii nekk leen ay jaam pour loolu dafa jomb manu la ne min dunillah wulli fi yàlla waaw waaye li leen di wax mooy ñun ñépp nañu bokk ay fayu borom bi tabaaraka wa ta'ala di ko tibbee ci xam-xam bi mu ma jox téere yi mu wàcc ci man ngeen ci tibb ndax looloo leen di alimenter mooy li nga xamante ne énergie bi nga xam ne moo lay propulser ci téere bi nga alquran nga ko mën a jële wala ci zabuur nga amoon zabuur wala ci tawraat nga amoon tawraat wala ci linjiil nga amoon linjiil waaw yooyu yëpp nag dàqu na léegi alquran képp lamma bada sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yooyu yëpp fay ñoom seen énergie yi na zabuur fay la ko borom bi dëxëj moo tax boo fi yoree tawraat ak yooyu di jéem a sonal sa bopp da ngay doo ci am dara doo ci am yàlla waaw borom bi moo bañati kenn ba yonent bay saasaam feeñee ba léegi kenn di agsi ci moom lu dul nga jaar ci buntu bi te moom mooy buntu bi te moo fi ma sane waaw alayhi salaatu wassalaam kon nag lii lañ leen dox suñu borom ne wala ya'murakum mukk ak yonent dina woo nit ñi jamais bu woo leen di leen wax di leen digal dafay mu leen di an tattaxidu ngeen di jàppe al malaayika malaayika yi wan nabiyyiina ak ñi nga xam ne ñooy yonent yi arbaaba def leen ay ay ay ay ay borom. waaw ayamurukum mais naka la yéen di digalee bil kufri ci ci ci bu weddi yàlla baax na ginnaaw gi nga xam ne in antum antum bi ngeen wommatu alhamdulilah ngir yàlla génn ci loolu lépp ñoom ñu woo leen ngeen génn ci ñu jëlaat sabayaat leen ci dugalaat leen ci loolu la mën a nekk mën na nekk te borom awliyaa borom xam-xam yi ñooy warasatul anbiyaa kon man ñoo def loolu kon ak awliyu man laa woo ba nga ñëw ci moom mu naan la léegi defal mooy yàlla yi garaaw loolu dafa dafa contradictoire sax paradoxe yàlla buy woo ay taalibeem naan ko léegi def leen lu naqar yàlla mi nga xam ne mooy sama paradoxe dara leen di fekk. wal iyaazu billaah diggin yu bon yooyu moo tax diggin yooyu moo taxoon façon yu mel noonu moo taxoon yeneen may saa saam doon bañ. info yu mel ni moo taxoon Seydina Omar radiyallahu anhu doon bañ yonent bay saa wax affaire yu mel nii muy feeñ waaw moo tax ma ne la woon gis nga Seydina Omar wallahi wal faaru te yam doon bañ yépp di ko wax yonent bay saa saa ginnaaw gi feeñ la. kan moo dundul façon yu mel nii ni ko fi waxoon keroog wax nañ ko fan yee gisuñu nit ñoo xam ne ci lii lañ tegu naan ñoom laa ilaaha illallaah doy na après lu leen neex def ah. waaw ñenn ñi duñu julli ñenn du ñu woor du ñu julli du ñu dem Makka ne seen sëriñ kese te naan ci sikkar laa ilaaha illallaah ci la lépp nekk <laughs> loo amul képp ku ne moom xamoo ko mooy da ngay tay tay xanaa daa am looy ragal moo tax nga bañ ne waaw <laughs> wala boog ndax am na nga bokk ci wa aaxariina minhum lammaa yalhaqu bi waaw am na ñoo xam ne ba léegi yenn info yi accès wul ci ñoom loolu am am na gis nga Sénégal gi ñëpp foogee ne Sénégal ñëpp a xam li xew déedéet waaw man amoon naa fi ëpp na dix ans ëpp waaw ëpp na ay quatorze ans jàpp yoon ndaw soo xamante ni ni Sénégal la dëkk di sénégalaise la mais moom tànkam bu ma juumul masula dépassé biir Dakar moom te biir Dakar c'est pas n'importe quel biir Dakar ay Colobane ak façon yooyu moom xamul yooyu moom. fa la jànge fa defe lépp ba ñëw fii Europe bi ñàng mais sauf que bon daa bari woon lu mu doon déplacé wu ci ci mode bi quoi ak ay ndax ay waajuram ak yooyu mais mais Sénégal la bi kon fa la doon jànge fa la amee bac ñëw mu ci la ñëw fii mais ndaw si moom ci boppam moo ne ma man màggal Tuubaa xaw moon mooy la waaw nee na moom fi mu ko xamee mooy bi mu doon léeg-léeg école bi ñu ne woon te école française lañ ne woon ci collège yi xaw ma seen lycée yooyu léeg-léeg la doon gis sax ñu bari ay tubaab la doon jàngandoo ñoom ñoo bokkoon kii ak yooyu ak ñi nga xam ne bon ñoom ay français euh, franco sénégalais la ñee moom tubaab sax ab tubaab la ma ne moom moom euh, ñoo def constat bi ne bu màggal ñëwee gars yi kenn du fi nekk waa après ci la laaj mu laaj benn xarit tubaab wax naan ko mais pourquoi pourquoi mais pourquoi ces gens ils ils ne viennent pas aujourd'hui hein pourquoi ils viennent pas mu ne ko mais nee na tubaab bi na ko mais mu ne ko mais c'est quoi magal <laughs> mu xamul woon loolu te pourtant ñu ñu maag moom ñoo xaw a maase ay quatre-vingt-quatre la juddu yooyu année quatre-vingt quatre-vingt yi côté yooyu la juddu ñoo xaw a maase waaw mais dara xamu dara waaw waaw bi mu ko xamee après le door a découvrir loolu xam ne ah kon loolu am na kon loolu am na moo tax façon yooyu ñu jar bàyyi xel la bu ñu jàpp rek tout le temps ñu jàpp ne ñun bon lii yooyu non ñëpp war a xam lii non ñëpp war a xam lii. te waxuma la ñu nekk la ñu ne Sénégal sax ñoo xam ne gis nga réalité yu bari yi waa te ñun ñu ngi fi sax ay ay yeneen gars ci pro seen programme yooyu. tey Sénégal daanaka gay nit ñoo xam dañ leen a mel ni dañoo nekk ci îlot boo xamante ni à l'intérieur du Sénégal mais xamuñ fa dara lu bari ñu mel noonu am nañu waaw xanaa bu dul noonu mais képp koo xam ne nee na lii gisoo ko ñoo xam dañ naan laa ilaaha illallaah ji kese doy na li ñu des yépp garaawul mooy da tey taytal wala yow sa sa sa gis soriwul waaw. loolu Seydina Omar doon bañ amul am na yonent way saasaam ci boppam doon na ko ragal ba ne Seydina Omar bu ko Seydina Mu'aaz bu ko fala laa tubashshirhum fa yattakilu waaw waaw bari na ñoo xam ne moom ci loolu jàpp kon gis nga mu ngi noonu moo tax yonent way saasaam Seydina Abu Hurayra lii Seydina Omar def ko yonent way saasaam eh, bu doon ne du noonu dina ko eh, Omar mais léegi kaay mu fayu quoi parce que en plus yow da koo dóor dóor boo xamante ne nii c'est pas normal alors kon nag léegi il faut nga ñëw mu qisaas la ñu daal di lay dóor mooy da koo defoon ngir zajjëf waaw waaw lo waaw <laughs> <laughs> léegi <laughs> ngir jajji ko loo xamante ne ni ngir lii nii man doon problème de man doon di dérapage waaw naa la ci wàllu siyaar ga moo taxoon mu daggoon garabu gañu <laughs> dawoon bay'atu ridwaan ngir diine ji bañ a nekk diine siyaar <laughs> programme ziyaar bu ziyaar bu jeex ñu tëgg ñu tëgg beneen jàpp ne loolu kese yóbbu na leen ci dara yoo xamante ne nii yu kawe la alors que dafa wu ngeen dara waaw en plus yoo xam ne ñenn ñi buñ ca nekkee dañuy rey jullit ah góor ñi jigéen ñi jaxasoo yoo xamante ne daanaka lépp lay doon ba mu des li nga xam ne mooy diine maquillage yeeg ooru jigéen ñeeg seen baat yaay nes neseeg seen nopp yaag seen kii yeeg la porfon yeeg te ñu ngi ci loxo léeg-léeg sax sëriñ ba jàpp se loxo yi soxna ya di leen ñaanal wal iyaazu billah allahu akbar allahu akbar allahu akbar <laughs> léegi ginnaaw loolu kon gis nañ loolu nekkul loo xamante ne c'est pour wax ko yonent bay saasaam yi wax ko ngir ñun ñuy woru waaw nekk ci gu woru jàpp ci waaw waaye mooy fa bashir comme li mu wax fa bashir mooy ngir bégle la waaw dañ di leen ci bég xam ne ah, am yaakaar am yaakaar bu baax ci suñu borom mi nga xam ne moo wax luy yonent waaye saa saam waaw ñu bañ a eh, eh, yaakaar waaye nag du ñu ci sëkkandikoo ba nekk ñoo xam ne nañuy mujj woon bokk ci yi nga xam ne moom ya'manu makrallah te borom bi nee na ña koy def nekkul ñu ñu perte ñi kutus yal nañu boroom bi daal di ñuy musal ci alxiznaan ak ak ak kutus amin ginnaaw loolu lépp. xadiis bi am na njàngat yi nga xam ne yeneen yuñ ci mën a jële mooy li nga xam ne moom la Seyna Abu Hurayra wax ne dañu newoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yàgg nañ ko wax mooy ëpp sëriñ wala kuy jàngale boroom xam-xam day nawloog ña muy ne di ànd ak taalibe yi ñuy jànge ci moom loo xamante ne li ay doxalinam yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon nañ la ko fu ne la doon ànd ak saxaabaam buy xare ji waaye ci biir dëkk bi buy tukki ngir leneen buy aji buy umra ji buy dem di seeti nit gis nañ keroog Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu mooy loolu yonent bi alayhi salaam moo tax mu ne kunna qu'uudan ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam dañoo nekkoon ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw bokkul lañ ciy jànge le fait que tuddul ña fa nekk ñëpp mu tudd rek ña nga xam ne ñoo fa gën a màgg mooy li mu ne ah ah maana Abu Bakr wa Umar wa Umar radiyallahu anhum fi nafar mooy ne loolu doy na booy tudd mbooloo jarul ngay tudd ñëpp waaw ndax boo naree ku nekk nga tudd turam day léeg-léeg loolu mën naa jël waxtu wu bari mais boo nee mbooloo lañ fa woon diw ak diw ah ñu nga fa woon te ñu nekk ña nga xam ne ñooy ña seen ña gën a màgg ca ñoom loolu doy na waaw loolu doy na waaw moo tax soxlawul nga am benn liste boo xam ne daanaka liste bi nga ñëw képp ci nekk alors que ñoom am nañ kilifa. boo tuddee seen kilifa rek doy na bu dee nite nañu waaw léegi nag le fait que mu ne biñ nekk yonent bi alayhi salaam ci suñu biir.